baada audu billahi min alsheytaani irrajim kon ci suñu laaya bi ñu génn ci jataay bi ñu génn ñu ngi woon ci laayam ñaar fukk bi ak juróom-ñett fi nga xam ne ci la boroom bi doon wax yonant bi alayhi salaatu wassalaam mu muñtee boppam ànd ak ñi nga xamante ne nii ñoom dañuy woo di jaamu tey julli tey sëlmalal seen boroom di ko defal ay si karak yoo yele ci guddi ci suba yi ak ngoon yi te ñoom nammuñu lu dul li nga xam ne mooy nekk nekku borom bi tabaaraka wa taala mu ne te bul jéggi say bët di ci ñeneen bàyyi leen fi ñoom di ko jëmale ci ñeneen ñoo xamante ne nii même bu dee ay kilifa lañ lañ wax ci àddina bi mais meluñu nii duñu dara gaa yooyu turiidu ndax bu boobaade di nga namm ziinatal xayaati dunya li nga xamante ne mooy taar-taaru àddina bii rek nga xam ne mooy nekk ay kilifa loolu mbiri àddina kese la ñu naan a gaa yaa ngële ñu màgg ngaa ñoo ngële bu dee ne ñoom ay kilifa la yoo xam ne matuñu li ñu doon te tamit nekkuñ kilifa ci diine moom yooyu bariwul njariñ dina ak ñoom mu ne wala tuutian bu rabul topp man aw fal naa qalbahu an dhikrina biy jeexe ci jotaay bii ñu génn nag ñu ngi doon lijjanti li nga xam ne moom laal imaam <clears throat> alqazwiiniyu raxmatullahi alayhi solo woon te mu jële woon ko ci seydinaa xabaab ibn al arat radiyallahu taala anhu wa ardaa lool gisoon nañ ko ñu ne woon waa loolu moom est-ce que mbir moomu ñu war koo xoolaat ñu ne woon nag loolu est-ce que jarul lan moo ci ne loolu <clears throat> léegi dañ ne la woon loolu mooy njëkk bi waaye mooy ne nettali bool wallahu taala alam même bu dee ne am nañu naan ñu bari dañ naan xadiis bi wér na mais xadiis bi à vrai waaw am na maqbul am na maqbul boo xam ne bu nekk ci koo xam ne ay waxam dinañu ko nangu waaye mooy bu dee daa am leneen lu ko ñëw dëgëral nga ne waaw amaana xadiis bu Seydina Salmaan bi de dina ñëw dëgëral loolu taal imaamu Tabari rahmatullahi alayhi indi ko tamit ci asbaabu nuzul loolu leen waaye loolu noonu in eh, eh, wallahu alam mooy ne loolu daa am lu ko gën dëgër parce que premièrement mooy gis nga saar bi suuratul kahf fan la wàcc Makka la wàcc loo gisee ne bi ñuy tàmbali waxoon nañ la ñi nga xam ne ñoo ne woon ne saar bii nii ah non saar bii am na waa Makka la wàcc waaye am na laaya yoo xamante ne nii ñoom ñuy wàcc fi nga xamante ne mooy Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te ñi waxoon loolu mooy ki waxoon côté boobu mooy li ñu soloo woon te loolu mooy ci mawlaana ibn Abbaas ak Seydina Qataada radiyallahu anhuma ne benn aaya boo xamante ne boobu Medina la wàcc muy wax wasbir nafsaka bii moom lañ waxoon léegi nag ne lii Medina la wàcc ci kaw loolu nga ne waa kon loolu dañ naan la mais loolu noonu dese naa dëgër ndax mam Mawlaana Ibn Abbaas moom siira bi nga xamante ne ku mel na imaam Ibn al-Jawzi rahmatullahi alayhi bi muy toxal wax ji dane wa qad ruya tata solo qad ruya an Ibn Abbaas bu njëkk bi dane jële nañ ci Abdullah Abdullah Ibn Abbaas mu ne saar bi Kahf suuratul Kahf Makka la wàcc léegi nag mu ne noonu la sayyidna al-Hasan ibn Yasaar ak Mujaahid Qataada ñoom ñëpp loolu lañu wax te loolu mooy mu ne wa haadaa ijmaa'ul mufassiriin min ghayri xilaafin na'lamu mu ne lii ci dëppoog li nga xam ne dëppoog boroom xam-xam yi ijmaa la mufassiruna yi ci loo xam ne xamuñu wuute gu ci am mu ne sauf que illaa annahu qad ruwiya an ibn Abbaas suuf que nag am na lee soroota loolu siratul jazmi boobu lu kii boobu majhul boobu nga xam ne mooy dañ naan soloonees de xaw waxuñ kan moo ko soloo ak yooyu ci boroom xam-xam yi bu ñu ko waxee en général liñ jublu mooy loolu dëgërul voilà loolu jargon wu boroom xam-xam yi moo tax nit ku xamul seeni téere si ni ñuy waxee ni ñuy binde boobu da ngay gis loo xam ne ñoom dañ naan comme fii mu ne ruuya illa am na ruuya ah sauf que man de xaw ma wute ci boroom mufassiru ni que ne saar bii màkka wàcc ba mu des xanaa loo xam ne dañu ngi koy nettali loolu mooy wane la loolu dëgërul an ibn Abbaas ak Qataada te ñoom ñaar ñëpp radiyallahu anhuma nettali nañ ne ñoom dañ ne Makka la wàcc te loolu mooy li gën a dëgër ci ñoom kon nag léegi mooy ak loolu benn affaire la beneen affaire mooy saar bi mu ne euh, wala tatrudi ladina euh, yad'una rabbahum mooy ci suuratul an'am laaya boobu laayab 52 boobu laaya boobu ci suuratul an'am la wàcc te suuratul an'am yi saar boobu it Makka la wàcc kon te Uyayna ibn Hisn na ak ñoom Aqra ñoom Medina lañ ñëw te ñoom Medina ñëwuñ sax yonent mi alayhi salaam gàddaay si kese ñu ak si di mukk mukk ñoom gis nga dañoo yéex a ñëw ñoom avant fatxu Makka lañ ñëw loolu moo tax ñoom fatxu Makka lañ lañ lañ lañ lañ lañ fekke mooy bi délégation yi di jóge wufuud yi di jóge fu nekk di dikkal yonent mi alayhi salaatu wassalaam ngir ñëw di jébbalu si ñii di tuub si ñii di dugg ci lislaam ñii moom di xool si ndax dañ ciy am déet loolu moom ci jamono jooju ñoom ci la ñu ñëw daal di tuub après bi ñu tuubee ja euh, quelques fan yooyu ñu dajeeg yonent lay alayhi salaam fekk muy waajal di dem ubbi ji Makka ñoom ci la ñu ànd fekk waale fatxu Makka ak li nga xam ne mooy ghazwatu Hunayn ak yooyu ba Uyayna wax fa wax ya nga xam ne moom la waxoon te loolu waxoon nañ la ne insha allah di xamaa ne dinañ ko gis bu ñuy tudd wa yawma Hunaynin boobu amaana insha allahu taala dinañ ko tënk kon loolu mooy xool saar yi nga xamante ne mooy yii dafa wàcc Makka mooy boobu yonent bi saa saam gàddaayagul kiitu moom mu nga woon Makka temps yooyu ñoom Abu Jahl na fa ne mooy ne loolu saar bii saar yi ci la wàcc te laaya yii ñuy wax ne moom moom ci Aqram ibn Habis c'est moom ak loolu moom c'est way ay la loolu benn problème la léegi nag beneen problème bi nga xam ne mooy mooy moo mooy gën a remettre en cause mooy euh, ñu war a gën a xoolaat affaire bi dëgg dëgg sax est-ce que lii nii nii mooy al imam ibn kii al imam euh, ibn Maaja rahmatullah alayhi gis nga xadiis bi ñu la wax bi ñu la waxoon bii weesu mooy xadiis Seydina Xabbaab boobu radiyallahu anhu bi mu ko ndee ci kitaabu zuhdu la ko ndee baabu mujaalasatul fuqaraa baabu bind mooy kitaabu téere az-zuhdu ci ci sunan bi nga xam ne mooy dëddu àddina buntu bu jaalasatul fuqaraa toog ak ñi nga xam ne ñooy way ñàkk ñeeg ñi nga xam ne mooy way néew ju doole ji léegi foofu moom bi mu indee bi ñu la wax bu Seydina Xabbaab bi mu ci teg mooy xadis bi nga xamante ne nii bu Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas même bu dee mooy càllale bi nga xam ne moom la ci jaar ci moom moom la ko indee moom Seydina al imam Ibn Hibban mooy ne bon am na ci ci ña nekk ca càllale ba am na ñoo xam ne am na wax voilà ku mel ni ñoom Qays ibn Rabi' mooy ci moom moom am na wax quoi waaye nag li nga xamante ne nii mooy mooy wax ji mooy këne affaire bi euh, imaamu muslim rahmatullahi alayhi mi nga moom da solo soloo imaamu muslim rahmatullahi alayhi moom da koo soloo ci càllale boo xam ne bu dëgër la bu dëgër a dëgër jaar ci Seydina Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri yu ponkal yu mag yooyu la Zuhayr ibn Harb ndax imaam muslim dana haddathana Zuhayr ibn Harb qaala xaddathana abdurrahman muy muy kan ibnu mahdi mooy ibnu mahdi mu màgg mu taalibi ñoom imaamu maalik ak ñoom sufyaan yu màgg yoo yëlee an sufyaan mu jële ci sayyidina sufyaan ibnu sa'id ibnu masruq ath-thawri muy sayyidina sufyaan bu mag bi an al-miqdaam ibnu shurayh an abiihi an sa'd ibnu abi waqqaas sayyidina sa'd ibnu abi waqqaas nekkoon nijaay ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa nettali loo xam ne dafa wuteeg nettali biñ gis sànq mooy bu sayyidina xabbaab biñ gisoon bii weesu mooy këne moom mu ne Seydina Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu bokk ci juróomi fukk juróomi fukki saxaaba yi gën a màgg mu ne lan te càllale bi moo gën a dëgër fuuf càllale yu imaam Ibn Maaja yi rahmatullah alayhi mu ne mu ne fiya nazar ci man la wàcc laaya bi wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi muy laay bi nga xam ne moo nekk ci suuratul an'am nga xam ne moom bii daanaka ñoo bokk lu ñuy wax ne wala tatrudil ladina yad'una ci 52 ba bul dàq mukk yow yonente bi alayhi salatu wasalaam alladina gaa yi nga xamante ne nii yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi moom lañ fi gis fii yëpp mu ne qaala sayyidina Sa'd radiyallahu anhu ne nazalat fii sitta ci ñeent mooy ci juróom benn nit la wàcc ta man mii ci laa woon ana man sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas wa ibn Mas'ud ak Abdallah ibn Mas'ud ñoom ñaar bokk nañ ci te am nañ ci yeneen riwaaya yoo xam ne dañoo sayyidina Sa'd dafa gën leeral mbir yi muy riwaaya bi nga xamante ni moom la ci al imaamu Muslim rahmatullahi alayhi ci Sa'd ibn Abi Waqqas lii mooy laay xadis bi mu njëkk indi boobu waaye beneen am na beneen xadis boo xam ne moom la indi mooy bi muy wax ci wàllu wi waaye bu dee ci euh, manaqib muy jaloore Seydina Sa'd indi woon na yeneen i laay yeneen i euh, li nga xamante ne nii mooy al xadis Seydina Sa'd ci xadis bi mu teg biñ la wax sànq. boobu nga xamante ne nii la wax moom boobu mu ngi jaar ci Israaïl mu màgg mi moom Israaïl ibn Yunus ibn Abi Ishaq rahmatullahi alayhi mbokk ki nga xamante ne nii mooy Sa'id mooy mooy Sufyaan bi ñu gisoon sànq nga xamante ne nii fële Sufyaan moo ko jëlee ci ki nga xamante ne nii mooy al-Miqdaam ibn Shurayh fii Israaïl moom moo ko jëlee ci al-Miqdaam ibn Shurayh an abiihi mu jëlee ko ci Sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne ñun dañoo mas a nekk ci Yonent bi alayhi salaatu juróom benn nit am mbooloo lañu woon fa qaala al mushrikuuna lin nabi yéeféru màkke yi bokkaalekatu yàlla yi yàlla yu mag yi ñoom daal di ñëw ne yonente bi alayhi salaam utrut haula ne ko daqal gaa yi quoi laa yajtari'una alayna comme ça du ñu ñeme toog ak ñun ndax ñoom waa yow ñii nga xam ne jaam lañ woon ñii dañu doon liggéeyal léegi ñu gëm la rek après ñoom ñu ñuy am di oser di am sañ-sañu naan dañuy bokk ak ñun jotaay kon nag dàq leen bu ko defee ñun ñu mën a toog ak yow bu ko defee ñoom duñu am fit di am di ñeme di toog ak ñoom qaala nee na wa kuntu ana sayyidina Sa'd ibn Abi Waqqas ne man mii nekkoon naa wa ibnu Mas'ud ak ibnu Mas'ud wa rajulun min Hudayl ak benn góor boo xam ne ci waa Hudayl tribu boobu la bokk waaso boobu wa Bilal ak sayyidina Bilal wa rajulaani lastu usammihima ak ñaari kii góor yoo xam ne nekkuma di leen tudd nii fa waqa'a fi nafsi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ma sha Allah ban nag biñ ko proposé lool ñoom yéeferu Makka yi ne ko dàqal ñi nee na mu rot ci nga xamante ne mooy ci yonente bi alayhi salaam ci boppam la nga xam ne moo soob buroo yàlla mu wa mu rot ci moom léegi nag ba ni nga xamante ni nii après suñu borom wàcce laaya bii nga naa walaa tatru lilladina yaduna rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha bul dàq ñi nga xam ne ñoom ñooy wéetal di jaamu seen borom di ko sikkar ci gudd suba yeeg ngoon yi te nammuñu ci lu dul nekk-nekk boromam kon nag mbir maa ngi nii lii day wane ne kon laaya bi makka la te saar yi yépp makka la wàcc te Uyayna ibn Hisn li aaya bi rax naa wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina moom melul noonu voilà la ñoon te aaya bi ñi muy wax ay yéeféer lañ ñoom la suñu borom daal di préoccupé soxal seen xol lu wuteeg li nga xam ne mooy di tudd yàlla ñoom si ñoom Uyayna ibn Hisn al Aqra ibn Habis dëgg la yoroon ay jikko yi mooy kilifa goo xam ne liñ naan kilifa arab la moom magum boppam la voilà mooy moom moom moom moom yëgul liggéey gi riir daanaka li ko neex rek lay yëg mais ay jullit lañ woon saxaabaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam lañ woon te dañoo faatu nekk ay saxaaba ñoom ñépp nekk ñoo xamante ne nii ñoo gën a màgg ginnaaw yonent yi alayhimu salaatu wassalaam même bu dee ne am na jikko yoo xam ne jikko yi nit ñi nga xamante ne loolu te loolu jàngale mu rëy moo ci nekk ndax bu ñu melul woon noonu suñu borom bu wàcc lii ba ñi koy leerale yenn yi nga xam ne ñoom dañ ko doon meloo du ñu ko leeral ne bu ñu ko defati loolu far nekk jaloore ci ñoom loolu kon moo tax insha allahu taala mooy ne loolu mooy li dëgër ci mbir mi que ne lii màkk la wàcc te ñi muy wax fii nii mooy musrikuuna yi